deel xalaat ci loola le waaw mooy yi nga xam ne ñooy sujet de xalaat voilà yi nga xam ne foofee nga war di dawal sa xalaat mu ne nag am na yoo xam ne nag bu ko bu yu nekk di ci xalaat waaw ñu ne ko mooy lan mu ne wala takun xam nga waxoon na bii weesu bari looy xalaat ci mbindeefu yàlla yi ginnaaw bi nga xamee di nga jàngee ba xam waaye bul xalaat ci borom bi nekk nekku yàlla waaw naan ndax daa daa ku jekki laa ku toog laa naan nii lay mel déedéet ndax laysa kamithlihi shay dara melul ni moom waaw kon mu ne nag wala takkun kaay nag ma wax la façon yooyu xam ne nag moom di ci xalaat baaxul taamul njariñ ay lor la lay indil mu ne wala takkun za fikratin bul nekk boroomu xalaat fii faqrikaa ci sa ñàkk gi <laughs> waaw é bu borom bi dogalee ne yow da ngaa nga nekk rek di xalaat ci sa ñàkk googu ay waay jële waay bu boobaa lan mooy am mu ne fa tuksiral hamma bu ko defee sa yitte day bari idan bu boobaa wa xammaka ak say njàqare waaw ndax saa su ne ngay bëgg rek naan cëy bu ma amoon lii cëy bu ma amoon lii konoon te kon lii cëy bu ma amoon lool rek ngay dëkke ak taman nii waaw di di di yaakaar rek naan naan di mébét bu ma amoon bu ma amoon ba pare waaye wa xammaka waaye day yokku sa njàqare waaw ndax foo gise ku lu ëppale ngay compare sa bopp di gëndale sa bopp ak ki am wala ñi am naan ndaxa bokk nday ak bàyyi man ma ñàkk moom mu am bu boobaa dina yóbbu ci mel ni da ngay remettre naan mel ni yàlla daal boo ko waxul sa laam ne nit sa xel meeg sa lépp ci loolu la dem ana lan laa def ba mu def ma ko ñàkk kee mu dox ko waaw te loolu suu adab bu rëy a rëy la ñàkk teggit bu rëy a rëy sa kanamu borooma tabaaraka mu ngi noonu la waaw waaw nga nekk rek di xalaat milliardaires yi di leen xool rek waaw naan cëy way di rëccu alors que jamono jooj xam nga ne xalaatoo sa wàllu borom de lan la lay yokk wa xammakaas ak njàqare kon nag façon xalaat boobu baaxul mu ne awdul mi shaxsin zalimin fatukthira baynakuma hiqdan wa ghaydan fasbira mu ne it façon xalaat bii bu ci dugg de aw zulmi wala nga nekk di xalaat rek ci tooñu shaxsin benn waay boo xam ne zalimin aji tooñkat la waaw ak tooñkat boo xam ne saa boo xëyee yaa ngi xalaat ci moom rek mu ne ndax bu lool bu xewee moo xam nag ak nguur la gu la jiite moo xam benn waay la bu am doole di tooñ nit ñi tout le temps yaa ngi xalaat ci moom mu ne boo ko defee fa tug siraa yow dangay ngay baril bay na commencé seen diggante xeq dan ak bañ dangay ngay fe dem ba bañ waa ji <laughs> loolu moom gars yi suivre terrain politique bi moom ak ñoo ci gaaw <laughs> waaw te nekk ci nguur gi yow la bañ ña la doon bañ ëllëg ñoom bu ñu ñëwee toog gars yi far bañ leen ñoom it <laughs> ndax gaa yi waaw lu bari ci lu ñuy doxal en tout cas ci biti ak li ñuy dégg ak tooñ la ah yoo xam ne ay tooñ yu fés yenn yi. yow nag nga nekk di xalaat ci lool kese kese waxuñ la bu ci xalaat du tout waaye mooy yow mu mu mu préoccupé la lool kese ngay xalaat bu boobaa da ngay baril bay na commencé seen diggante xeq den ak mbañeel waaw da nga koy een bañ ko waxay dan xeq dan waxay ak mbañeel da koy een bañ ko iñaane ko ba pare bañ ko fas biraa nag muñal ndax boo deful lool kuy xalaat loolu doo mën a muñ mooy nit kooku woon na dee tey sax nga ne na dee walla iyaazu billaah <laughs> waaw <laughs> alors que borom bi tabaaraka wa mooy jaaral lu ko neex ci ay mbindeefam gis nga yu neex yiy agsi ci yow ni mu koy jaarale ci ay mbindeef nga kontaan ci ñoom na ko noonu yu safaane yi mu bëgg mu agsi ci yow ci ay mbindeef la koy jaarale waaw loolu lépp nag dangaa war a gis boroom bi nga xam ne moom mooy kiy xéewale waaye mooy ki nga xamante ni mooy tege ay lor <laughs> waaw ab daar kon mu ne wala tudima fikraka fi tulil umr fatatlubal jam'a wa dhalika yadur mu ne wala tudim bul sax nag fikraka saxal sa xalaat fi tulil umr ci gudd fa waaw naan cay man de sawaay dégg naa paa bi génn àddina keroog cent un ans téeméeri at benn cay way jële waaye bi amoon lool taw yaa ngi am <laughs> yow ñaar fukki at amagul daaj sa bët nga xam ne naan téeméeri at cay moo amoon téeméeri at dina baax ne lool bu ko def bul jël sa xalaat bi di ko saxal ci tuulul ndax bu ko defee yow loolu wax bu gis nga booy xalaat lool di ci bari sa xalaat lan ngay def fa tatluba bu boobaa di nga sàkku al jam di dajale alal rek waaw bokk nag ci ñi borom bi loolu wax alhaakumu takaasur hatta zurtumul maqaabir alhaakumu fëkk na leen préoccupé na leen yitteel na leen ak takaasuru ëppalante yeeg yooyu waaw noonu la ñuy nekk de yëge di seen borom xattaa ba kera zurtumul maqabir ci ngeen di dem daal di ziyaare ji bàmmeel yi wala di rëy rëylu di puukare woon teew ku nekk naan ñun fi ma bokk ñoo mel nii li ñu ma kenn masu koo am ba ngeen dem ci bàmmeel yi naan xam ngeen ne suñ kii bokk ci ñun te tëdd fii yéen ñii amu ngeen ku tëdd fii ci bàmmeel yi ku mel ni moom xattaa zurtumul maqabir mu ne loolu bu leen ko def waaw fa tatlu ba ngay sàkku aljamaa di dajale waaw alladi jamaa maala wa yaxsabu anna maalahu axlada kallaa waaw loolu la suñu boroom wax loolu la la sëriñ bi radiyallahu bi bañal waaw bokk ki nga xamante ni nii moom jamaa day dajale maalan alal waaw wa addada di ko wàññi rek SGBS ñaataa nekk ci compte yi banque postale ñaata fa ne banque de l'habitat lu ma fa am baa diw lu ma ko dénk sama yaay lu ma ko dénk saa bàyyi <laughs> saa compte saa waxande di dajale rek fa tatlubal jamaa bu boobaa yow da sàkku nekk ci di xalaat ci gudd fan di am ay mébét rek ay projet yu dul jeex te fa maa qada watarun illa ila watarin amul benn projet buy jeex lu dul ne beneen dina ñëw ndax doomu aadama bi fekk mu ngi dund yooyu du deñ xawaatir yi di dal ci kawam waaw di ñëw képp faatu ba muy faatu am na lu bëggoon a def waaw ñi faatu ñépp am na luñ naroon a def baleen dee di dikkal yu bari sax yoo xam ne réaliser wuñu ko wala jotuñu koo def kon nag mu fi nekk di xalaat ci gudd fan ah ay waay gène de longévité de bu ma ko amoon lii tax may dund dund goo xam ne daanaka saa ñépp ñi ma dundal ñépp maa leen di maa leen di suul ñu ne déedéet fa tatlu ba bu boobaa kon da ngay aljamaa di lay jëme ci di dajale nag bari la ndax boo fi guddee fan ñaanoo guddi fi fan <laughs> di xalaat ci gudd fan après nekk ku ñàkk ñu la yor déedéet mooy da ngay fexe di dajale waaw ba pare alladi jamaa maalan wa addada yaxsabu mu jàpp foog yaakaar ne anna maalahu ne alalam ji muy dajale axlada mooy tax mu gën fee bari moo tax mu gën a yàgg moo koy saxal ci kaw suuf ba loolu dafa dugg ci conscience wu nit ñi xelu nit ñi ba boroom alal joo xam ne dafa faatu à l'âge de trente ans milliardaire millionnaire bu dee ci réewu wolof dañ naan seet leen dee boobu jaarul yoon <laughs> li ma leer ay mbokk ma ko liggéey ñu ngay ñu ngay ñu ngay ñu ngay ñu ngay tuumaal di tooñ mbokk ya ndax lan jeune la te bari na alal kon warul dee léegi yow yow yàlla wax loolu fan la borom bi wax ne ku ku am alal moom du dee nekk jeune fan la ko bind fan ku ne ko wax xam nga ne loolu kenn waxu la ko yaa ngi tuumaal ay mbokkam di leen tooñ wala naan associé bi haa bëkk néegam bi boo demee moo ko posone yaa ngi koy tooñ te amoo ci lu la leer te loolu lépp di ko xis dinañ ko àtte sa digganteeg sa borom amul damaa yaakaaroon di dugal ci xelu nit ñi luy yàq la nga xam ne mooy mbokk gam mbokkoon ndax daa nekk jeune gaaw a faatu